boroom xam-xam yi fii dafa am beneen beneen masala te waxoon nañ la ko <coughs> mooy mais fii est-ce que ñéppay wàññi ah est ñéppay wàññi mooy lan mooy <coughs> yeneen mi aleyi saatu salaam ci ci ci ci ci ci ci voyage la ne je comprends Médina la jógee Euh, Médina la jógee euh, comprendre nañu waaye wax ji mooy ki dëkk Makka moom dafa wàññe parce que Makka ba fii moom matul masaa masaafatul saf xasr euh, mooy distance bi ñuy wàññee matu waaw lu joxoon nañ la distance yi entre Makka fan lañ nekk nii Arafat waxoon nañ la diggante Makka mooy buntu Arafat quoi presque benn kese lañ mooy Batnu Urana waxoon nañ la Makka ba foofu vingt kilomètres la mooy almasjidul haram ba foofu vingt kilomètres la parce que entre Makka ak Mina almasjidul haram mooy jàkkaay Kaaba gi ba Mina waxoon nañ la ñaata kilomètres la sept kilomètres entre euh, Mina non entre euh, jàkka ji jàkkaay Kaaba gi ba Muzdalifa dix kilomètres entre jàkkay Kaaba gi ba Arafat da ci yokk dix muy vingt kilomètres mooy vingt kilomètres moom matul masaafatul xas euh, li nga xam ne mooy distance bi nga xam ne ci la nit kiy mën a wàññee matu ko léegi est-ce que les mecs waa fii dañoo wàññi hein walla bu nee Muzdalifa non walla Arafat yi gaa yi dëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege sax dëkk fii nii Arafat wala dëkk fii nii ci côté Namiraak yooyu mais ñi dëkkoon foofu ñoom bu dee am na ñu fa dëkkoon ñooñu dañoo wàññi. kon yow boo jàppee mooy ñi voyagé ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax dañoo wàññi leer na ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wàññi hein waa Makka ñi dëkk Makka xaar ko bu ñëw ñu ñëw ànd ak moom ci aj comme ñépp ni nga xam ne noonu lañ génne di yor di roy yonent bi aleyhi salaatu salaam lu mu def ñu ñu def ñooñu dañoo wàññi wala déet dañ naan la ñoom ñépp a waxoon nañ la wax dañ doon wax naan euh, ku ne ku ne yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ne sol kii euh, bu ñëwoon màkk day ji julli bu jullee ñaar ràkk da di wax ne leen <coughs> atimu fa inna qawmun safr loolu noonu dëgërul loolu dëgërul waxoon nañ la Ali ibn Jad'an moo nekk ca eh, ibn Zayd ibn Jad'an moo nekk ca la nga xamante ne mooy càllale ba te loolu noonu dafa dëgërul waaw loolu yonent bi aleyhi salaatu waxul loolu ah julli leen fa inna qawmun safr loolu waxu ko loolu wax naa leen Seydina Umar ibnul Xattaabi radiyallahu anhu wa ardaahu ci moom la wéere que ne doon na ko wax loolu nekkuloon da doon aj ñi jiital wax leen lool de déedéet déedéet loolu lu jaara la mooy du lool de du ne Seydina Omar <coughs> da doon bàyyi ba aj après mu ne waa Màkka yéen bu jullee fii déedéet déggoo mawlaanam nu maçon bam naan man julli naa ak Seydina Omar ak dëggoon mawlaanam nu Abbaas euh, ibnu Omar radiyallahu anhu gisoon nañ bi mu naan man julli naa ak Seydina yonent mi alayhi fii ci Mina ñaari ràkka julli ko Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa ñaari rakk Seydina Omar ñaari rakk jamono yi Seydina Usmaan début xilaafaam ñaari rakk Seydina euh, Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu gisoon nañ ne moom ba Seydina Usmaan jullee ñeenti rakka dafa ñëw wax ko mais lu tax ñu julli ñeenti rakka ah ak loolu pour wane ne ba mu koy nettali sax ñu ne ko mais yow. taalibe yi naan ko yow nan ngay waxee ne loolu yonent ma lay saasaam defu ko mais nga ñëw julli ñeenti ràkka te julliwoo ñaari ràkka ko moom mu ne alxilaafu kullu kullu shar wute lépp mbon na mooy comme que xalifa bi ñu jiite euh, ñeent la julli même bu dee yonent ma lay saasaam ñeent la ñaar la doon julli Seydina Abu Bakar ñaar la fi doon julli Seydina Omar ñaar la fi doon julli moom mu julli ñeent man damay julli ñeent comme moom même bu dee wane na ne moom tax mu julli ñeent waaw alors que yonent bi aleyhi salaatu salaam julli woon ñaar waxu loolu waxoon nañ la lu taxoon a Usmaan def ko raaji dellul lañ doon gis ci tarjamaam radiyallahu taala anil jamii hein kon mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy jiite ñépp julli ñaar ki dëkk Makka ñaar ki dëkk feneen ñaar léegi nag loolu nag dafa tax dafa tax boroom xam-xam yi nag wuute moo lan moo waral kon ñaari ràkke yi waaw lan moo indi lool boole bii mu boole yonent bi aleyhi salaatu salaam ba pare wàññi mais ana lan mooy tax tax bi lan mooy la cause lan moo tax am loolu nag ci boroom xam-xam yi moo tax dañ ci am ñetti ñetti ñetti ñetti tontu ñetti tontu yoo xam ne junjoon nañ ko keroog mu am mbooloo mu ne hein li tax non li tax tax tax bi lenn la mooy voyage waaw ce n'est que ça c'est à à cause de la du du voyage parce que voyage bi la mooy ñii nii mooy ñi waxoon ne lan lépp loo xam ne lañuy ñuy tudd voyage bi mooy comme ñoom al imam euh, al imam na Hazm ñoo kii waaw kay si al imam nu Qayyim ak sëriñam bi al imam nu Taymiya rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàppale lépp luñ naan safar rek safar doy na lépp loo xam ne ci urfu nit ñi hmm, dañu koy woowee dañ ko jàppe ne mbiru këf ka mooy mooy voyage la jeex na lool kese la waaw loolu mooy tax tax bi du leneen du leneen a ah. yaa que rekk a tax waaw moo taxoon nga déggoon ki al imaam Ibnul mu ne ba muy wax lool ci azad mu ne summa aqaama fa salla eh, kii eh, <laughs> en plus en plus non xoolam mu ne woon <laughs> eh, non al imaam Ibnul <laughs> rahmatullah alayhi mu ne e, fa salla zuhra rak'atayn asarra fihima bil qira'a wa kaana yawm al jumu'a fa dalla ala anna al musaafira la yusalli jumu'a thumma aqaama fa salla al asra rak'atayn aydan wa ma'ahu ahlu makka wa sallaw bi salaatihi qasran wa jam'an bila raybin wa lam ya'murhum bil itmaami wala bi tarkil jam'i wa man qaala innahu qaala lahum atimmu salaatakum fa inna qawmun safar faqad ghalata fiihi ghalatan bayyina wa wahima wahman qabiha ah, mu ne moom al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi eh, foog naa loolu tamit waxuñu ko woon bésub Arafa bésub àjjuma la woon <laughs> parce que xoolal voilà moom moo ñu ko fàttali sax skay <laughs> al imaam Ibnul jazaahu llaahu anil islaami xayra xoolal kañ la yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwoon Makka ban jour la agsi woon bésub dimanche mu toog 4 jours ba mu defee nekk fële ci fan fi mu daloon ci al Abtah al-Batha mu nekk fa quatre jours après dem fi nga xam ne ah mooy Mina ci huitième jour ba fanaan Mina ci suba ga mu daal di dem fi nga xam ne mooy bat na dem Urana ngir dem Arafa kon dimanche mu toog bat al abtah lundi mardi mercredi jeudi ci jeudi boobu la fa jóge dem fi nga xam ne mooy Mina hein daal di fay fanaan julli fa julli yam fa julli ba julli fa euh, kii fajar après ba doxaa jotee mu daal di jóg mu daal di dem wax ñu da defaral ko tàntam fa nga xam ne mooy Binamira ñu defal ko namira mu nekk fa hatta ila zaaxati shams mu digal ne ba jant bi jeng mu ne defaral leen ma sama waruwaay ñu defal ko mu ñëw bi batnul waadi muy batnu urana mu discours nii après mu Seydina Bilaal nodd iqaam mu julli tisbaar mu iqaamaan mu julli li nga xam ne mooy tàkkusaan bésub àjjuma la woon loolu lañ fàtte woon wax <laughs> bésub àjjuma la dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi voilà bésub vendredi la <laughs> te bésub vendredi nu ñu def du lañuy julli àjjuma yonent bi aleyhi salaatu salaam julliwul àjjuma waa Makka yi julliwuñ àjjuma waawow julliwuñ àjjuma fan nga gis waa Makka génn nañ ànd ak moom mu ngi nii di aj ci aj ji lañ ne bés bi mu ngi leen fekk Arafa tisbaar mu ngi leen fekk Batnu Urana fa la leen fekk noo yonent ma lay sax sam commencé discours am bi mu paree Seyna Bilaal nodd mu julli ñaari ràkka yoo xam ne ndànk la ko wax comme kuy julli tisbaar bi mu sëlmalee mu iqaamat mu julli kon julliwul la ajjuma <laughs> moom la al imaam Ibnul di wax jazaahullahu xayran loolu dama ko loolu moom dama ko ometron complètement <laughs> que ne vendredi la loo déggal li mu wax <laughs> mu ne fa salla kon az-zuhra rak'atayn asarra yonent bi alayhi salaam julli ñaari rakka waaw waaw ah. asarra az-zuhra tisbaar ñaari asarra fiihima bil qiraa ndànk foo la ko wax la jàng comme li ñu wax sànq mu ne wa kaana yawmal jumaa te loolu bésub Arafa bii bésub àjjuma la tombeel fa dal la mu tegteel ala anna al musaafira laa yusalli al jumaa ki ki ki ki nga xam ne mooy eh, kiy voyage du julli ginnaaw gi aqaama fa salla al asra Seydina Bilaal jóg iqaam ñu julli tàkkusaan rak'atayn aydan wa ma'ahu ahlu makka te yonent bi alayhi salaam mu ngi ànd ak waa makka wa sallaw bi salaatihi qasran wa jam'an bilaa rayb te dañoo julli laaj bi ñu doon wax sànk ah ci julli yonent bi alayhi salaam qasran wàññi wa jam'an ak boole bilaa raybin ci loo xam ne amul sikki sàkka dut am ci waaw walam ya'murhum bil itmaam te waxu leen hey yéen waa makka mooy li waxoon sànk julli leen. atim mu matal leen salaatakum fa innahum qawmun safr mu ne ku wax loolu kooku def def le def def le gu rëy juum juum goo xam ne gu leer la waaw loolu wax nañ la sànk ne de toute ndax fi sanadihi ali ibn zayd ibn jad'ana wa huwa da'if wal hadith rawahu al imaamu ahmad naga noonu al imaamu abu daawuda at-Tayaalisi wa kal imaamu Abu Daawuud as-Sijistaani na ko noon al imaamu ak al imaamu al-Bayhaqi mais bi wérut kon première tontu ñu ne yonent ma lay saa saam en wàññi bi ak boole bi li ko waral mooy boole bi li ko waral lenn la mooy voyage u kese la mooy lépp lu ñuy tudde voyage mooy waxuñu am na am na Qayyim bii moom moom loolu la dëgëral wax nañ la mook sëriñam ah, rahmatullah alayhima am ñu ne déedéet li tax mooy ci tukki bu gudd comme ni nga xam ne masaafa distance bi nga xam ne ci la nit di mën a wàññee looloo tax yorente ma le sa wàññi te moo tax mu boole am beneen wax ne li tax du du du du du le fait que mutlaqul safar que ne lu tudd voyage kese déet du lool waaye du ne voyage bi dafa gudd parce que lan moo wax lan moo tax li tax mooy am nusuk li aj li aj li nusuki lii nii mooy aj gi la jëf yi ñuy jëf ci aj gi moo dugalaale loolu mooy bu julli jotee aj gi yonent bi aleyhi salaatu salaam moo nañu du moo nañu yi anni ko jëli leen ci man ni nga xam ne noonu laay aje nii la aje dañuy xam ne kon lii nii ci aj gi la bokk waaw mooy façon la boo xam ne ci aj gi rek la possible mooy ku dëkk Makka ñëw Arafat fii di fi wàññi loolu ci aj gi kese la possible wala ku dëkk fii nii Arafat wala dëkk Muzdalifa fii ñëw arafa fii di fi wàññi loolu ci aj gi li nekk aj kese tax sinon bu doon beneen jur du ko man waaw alors que ki nga xam ne dane moom voyage tax mooy bu dee ne waa ji jóge Makka moom dafa jàpp ne ñu ngi loolu voyage lañ koy tudde mooy même bu doon aj gi mën na yi foofu la mbir mi ne ñi ne euh, distance bu gudd la mooy ñoom fekk distance bi mu ngi mat masaafatul qasr distance bi ñuy wàññee ci la koy mane bu ko manul du ko man bu ko matul du ko man ñii ne li nusuki mooy ne mbir mi du loolu lépp waaw lii aj la ci jëfu aj gi la bokk mooy tisbaar tàkkusaan heure tisbaar bu la fekkee Arafa foofu Urana li ngay def mooy da ngay boole tisbaar ak tàkkusaan wàññi leen da ngeen di boole wàññi leen ndax lool mooy ci jëfu ak ji loolu na ko yonente ma ci man ni ñuy aje te nit ñi dañoo génn fees dell ngir xool nan lay def ñu def ni moom noonu la ñuy xam ne kon looloo tax ah léegi nag lii nii nag moo tax <laughs> parce que euh, euh, Euh, euh, wax yii mooy liñ la wax mooy wax ju nekk dafa am lu muy yem ca gannaaw ku fi ne parce que euh, guddaayu voyage bi la mooy kon moom dafa bëgg a wax ne kon waa Makka jour bii ñoom ñeent lañ julli te loolu gis nañ ne loolu loolu loolu amul julliwuñ ñeent ñaar lañ julli tisbaar ñaar tàkkusaan ñaar képp ku ne li ajli safar kese moom mooy day dugalaale sax waa Makka ndax danaan rien waaw bu dee waa Makka kay daa ja ñoom buñ génnee di dem Arafat lool voyage lañ ko jàppe te lool lañ ko jàppe moo tax ñu wàññi kon lool la ñuy xame ne kon affaire bi ñoom man nañoo wàññi yaa ngaa dégg ndax voyage la amul benn distance boo xam ne la teg naan bu matee lii wag yooyu non non il faut il faut pas ngeen di wax yooyu quoi jàpp leen ci lii ñu wax mooy yooyu yëpp taxul hein léegi nag euh, euh, euh, <coughs> ki nga xam ne dafa wax distance bu gudd la foog mu mat quatre-vingts par exemple mu looloo tax moom kon mooy ñi nga xam ne màkk lañ jógee fu ko matul ñooñu duñu wàññi loolu yi gis nañ ne loolu dëgërul leen na fi dëgër mooy wax bi ne li aj lin na sukk waaw loolu kese fi dëgër te loolu mooy waxu maalikee yi rahmatullah alayhim dañ ne wa waaye yow affaire bi la aj nit nusuki la nusuk bi la du voyage du benn ci ñaari voyage yi ngeen wax du voyage mutlaqul voyage lu ñu tudde voyage te jooyal ko waaye it nekkul le fait que euh, euh, parce que voyage bu gudd du ci dara affaire bi leen lenn keesee la mooy li tax ñu mën a dajale foofu wàññi mooy ci jëfu aj ji noonu la ko yonent mi aleyhi salaatu defe noonu la noonu la nekke te loolu moom loolu moom ku dëkk Makkaat ku dëkk Muzdalifaat ku dëkk Arafaat ñoo ci yem waaw moo tax waa ahlu Makka dañuy wàññi dañuy dajale dañuy boole julli dañuy wàññi waaw waaye waa arafa it même ku dëkk arafa noonu lay def ku dëkk Muzdalifa bu guddee guddi ko arafa buñ demee di julli timis ak gee bu leen ci bale saa saam di ko julli waa mu ku dëkk Muzdalifa it ñaar gi julli même bu dee ne téechee toi waaw <laughs> waaw waaw kon loolu parce que yeneen yépp day am problème parce que wax fi kenn fii ne moom waa ña dëkk Muzdalifa wala ña dëkk euh, Arafa wala ña dëkk côté yooyu kenn wàññiwu ci woon bés bi loolu bëgg naa nit indil ma ci dalil te loolu moom dalil moo ci amul <laughs> loolu dalil amu ci mooy li Imaam Ibn wax nii ne ñépp wàññi waa Makka dañoo wàññi ñépp a wàññi dajale ñépp a dajale kenn deful lu wuteeg li Yonent bi alayhi salaam def waaw. mu ngi noonu te tamit ñi dëkk entre Makka ak euh, amul kenn ku ñu ne ñoom it wàññiwuloon te dajalewuloon waaw mu ngi noonu loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw loolu mooy li gën a dëgër te mooy waxu al Maalik ak ku mel ni ñoom al imaam te loolu la imaam ibnul Qudaamata loolu la dëgëral <coughs> waaw kon nag moo tax mu ne képp ku nekk Arafa ah yajuuzul jam'u li kulli man bi Arafa li kulli man bi Arafa min makkiyin wa ghayri waaw loolu moom ñépp koy def moo xam Makka ak ñàkk ñàkk yem waaw waaw kantaa ñi naan ay noo waa Makka bon ñoom du ñu wàññi ah du ñu wàññi waaw xanaa mu julleek imaam bi bu julleek imaam bi loolu ma mais bu dee moom mooy julli dañ naan déedéet loolu lépp day wàññi lu tax du wàññi day wàññi kay day wàññi day wàññi loolu moo gën a dëgër fuuf te mooy waxu la wax sànk ñoom al imaamu Maalik al imaam al awzaayu rahmatullah alayhi loolu la que ça nga nekk ak imam wala nga nekk yow kese yéen ci yem waaw yéen a ci yem ah yéen ci yem képp yéen a ci yem képp wallahu taala alam léegi kon lii insha mooy li gën dëgër mooy li gën a dëgëral te lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam parce que ñeneen ñépp euh, euh, oh, ah, bu dee xarit bi ñuy bi ñuy tegtaloo naan lool day ware ne ñii dañuy matal fa inna qawmun safar wax nañ la dëgëru kon loolu mënu nekk lay ci lii nga xam ne dafa dëgër wu paa paa pëng dëgër taxaw temm mu leer na nii la yonent bi aleyhi salaatu salaam def ah. kon mooy aljamu ak boole beeg wàññi bi lin nusu kii daa fekk ne parce lii pour aj gi la ci jëfu aj gi nii la koy nent na saa saam defe noonu lañ koy defee moo tax arafaat bu tombe waat ajjuma kenn du julli ajjuma bés boobu foofu déedéet kenn du dem foofu ñu naan ay na leen julli àjjuma de bu doon loolu yonent bi alayhi salaam gis nga gis nga yonent bi alayhi salaam ni ko suñu boroom dëppaale ba affaire yi parce que bu doon beneen bu doon mercredi la imaginons que ne mercredi la la la la ajoon wala beneen jour bu dul àjjuma la moo tombé woon ak arafa boobu mooy xam nga kon bu bu bu bés bu arafa tombé ak àjjuma wute bu rëy dina am mooy est-ce que parce que ñiy voyage yi ñoom àjjuma waru leen mais ñi dëkk ay Makka yii ak dëkk fii nii mais ñoom du ñu def àjjuma ñoom. imaam bi du ñëw jiite leen ñu àjjuma lu tax duñ àjjuma mais suñu borom dëppaale mu tombeek arafa bésu àjjuma mu julli comme si bu doon yeneen jour la ñu xam ne kon ah ba ma xamee li gën a difficile xam ne kon yeneen yëpp nii lay mel de façon yeneen yëpp nii la mel mooy tisbaar tàkkusaan alors que bésu àjjuma bés bu doon beneen bés la di division yi day gën a bari te du ñàkk moos nga dem nit dem ak bu tombeek bésu arafa tombeek ajjuma nga gis ñenn ñi di julli ajjuma fële ah te bu boobaa bés boo leen ko teree manoo leen ko tere ndax ñoom dañuy am lay dañuy am tegtal këne lan yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'a ajjuma jot yonent ma lay saa saam nii la ma def ajjuma da doon julli bu tukkiwul bu dee ñi jóge ay Sénégal Maroc Australie euh, Vietnam ñooñu ñëw aj si Japon ñëw aj si ñooñu noon voyageur lañ bu leen neexee ñu bañ a jul àjjuma mais ñun ñi dëkk Makka fii kenn mën mënuñoo teree àjjuma wala ñun waa Muzdalifa wala ñun waa Arafat bu boobaa mbir yi du gën a kii di waaye <laughs> buur yàlla lii la def kon gis nañ tey lan yonent bi alayhi salaam kon bi mu xutba bi bi mu paree Seydina Bilaal dafa jóg daal di dafa jóg nodd après mu iqam hein après mu iqam après mu daldi jiite nit ñi julli iqam mu julli tisbaar bi mu paree tisbaar walam yusalli baynahuma shay'an la beneen affaire la ah. loolu mooy diggante tisbaar beek tàkkusaan bi naafilewu ci deful rawaati bi yeeg doo defu ci dara deful la deful baada déedéet neewul rawaati bu zuhri lii boo ci lii ngay julli après boo jullee euh, tisbaar ba pare ñi yi bala ngay julli tàkkusaan lii defu ci dara waaw walam yusalli baynahuma shay'an te julliwul seen diggante benn julli waaw waaw kon <coughs> nag loolu mooy li gën a dëgër insha allah mooy naafile tamit amu ci